waaw walam yuusa bi waaye nag bàyyi na am na loo xam ne mën na ko fay borom waaye dafa loo dénkaane ne ah kat bu ma génnee àddina na ngeen ma ko fayal waaye defu ko aw xadara wala book mu mën alal adaa i mu mën a fay falam yu addi waaye manoon na ko ba mu fi nee mais defu ko voilà aw addaahu fi ghayri haqq wala boog mu fay ko waaye lam ko faye du <laughs> mooy daa daa daa daa suul bukki sulli bukki waaw <laughs> waaw fay na waaye la mu faye daa tooñ keneen voilà mooy beneen tooñ façon tooñaange la voilà yow lépp keneen ngir fay benn bor boo xamante ne nii sa waay yow ka nga doon lépp xam nga ne yow doonoo xoon fay aw asraf wala boog mu ëppal waa joo xam ne nekk di contracté dette yu bari ci boppam alors que moom wóoru ko ne man naa fay mu nekk ko yii yii lay wax wamaata après nag mu faatu yii yëpp fekk après nag mu faatu walam yu waf fii ba pare te matal woon borom bi fayu ko waaw ñii lañu naan bor bi ke ñii lii lii illa day ne li yoneen saasam bi wax ñii la parce que ñii seen façon contracté dette bi am nañ ci taqsir façon ak wàññeeku wàññeeku goo xam ne ci ñoom la jóge ak façon wàññeeku wàññeeku goo xamante ne nii euh, moom moom moom moom moom la jóge moom la jóge moom la jóge léegi mooy ak gàttañ lu boo xam ne d'une façon du d'une autre boo xam ne moom la moo ko def ba pare mu faatu alors que yii yëpp moom mu ngi ci kawam fii la yonent bi alei saa salaam di wax naan illa dayna que ne shahada naam wa anta sabirun muhtasibun muqbilun mudbir illa dayn ak bële ak yughfaru li shahidi kullu dhanbin illa dayn lool lay wax mooy façon bor bu mel nii léegi nag mu ne après dinaa euh, euh, dinaa la wax moom li mu wax boo xaw na fi ci affaire yi dinaa la wax fan la ko teg te loolu mooy li dëgër ci xadiis yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne nag kanta ba léegi al imaam al xaafiz ibn Abdul Barr al andalusi rahimahullahu tabaaraka wa ta'ala rahmatan waasi'a mu waasi'a mu ne amma man iddaana fi haqqi waajib fi haqqin waajib lifaaqatin wa asura wa maata wa lam yatruk wafaa'a fala yuhbas 'anil janna li anna ala sultaani fardan an yu'addi anhu dayna min as-sadaqaat aw sahmi al-ghaarimiin aw al-fay wa qad qiila inna tashdiidahu sallallahu alayhi wa sallam fi ad-dayn kaana qabla al-futuuh al-imaam al-haafiz ibn Abd al-Barr al-Andalusi rahimahullah mu ne kanta ki nga xam ne daa contracté ak det dafa boru dafa am ab bor boo xam ne moo ko def fii haqqin waajib waaye nag àq la goo xam ne dafa waroon waaw parce que li faaqatin parce que dafa ñàkk ñàkk goo xam ne il faut mu lekk te nekk fi di sàcc léegi nag mu comme dem ci jàllo ci boutique bi daal di leb saaku ceeb voilà mais euh, loolu parce que il faut mu dund quoi mënu la ñàkk dund te kër gi dara dara amatul dara quoi te yaakaarul fenn moom am léegi ah il faut mu def dara mu ñëw ah jàllo xanaa nga laab nga kiiwal wa wala caam boutiquier bi wala caw boutiquier bi xanaa dooma mën a lebal saaku ceeb rek waaw mu daal di koy lebal kooku parce que ñàkk waa asura affaire bi metti ci moom tar après nag waa ji dem xare ji génn àddina mu nekk ku mel nii moom walam yettu koo fa a bàyyiwul ginnaaw lu mën a fayee amul lu mën a fayee waaye amoon na yéene bu baax que ne moom bu ko mënee di koy fay waaw fala yuhbas anil janna mu ne ku mel nii kenn du ko téye naan foog mu fay bor yi ba pare kenn du tëj àjjana mooy duñ ko wëlli àjjana waaw naan parce am nga ñoo xam parce que àjjana bala nga faa dem foog nga fet affaire yi ah soit muy loo xamante ne nii gaa yi dang leen a fay wala borom bi resal la ne la man maay res ñooñu gërëm loo say créance yi ñi la yoreel kay nga door a dugg àjjana xam daa mais doo fa dugg ànd ak ay àq yu tegu sa loof loo amul waaw moo tax tittum ca suuratu Zumar ca jeex ba fadxuluha xaalidiin dañ naan naan set ngeen wecc ci lépp waaw lu leen seen borom di toppe waaye lu leen seen doomu aadama ci yéen di toppe kon nag fadxuluha dugg leen ajjana ja voilà ngeen daal di fay biir sax fa kon loolu la affaire bi yëpp loolu la léegi nag mu ne kanta kii moom kenn du ko euh, wëllif ajjana ji parce que euh, kii amoon na yéene bu baax li ko dal nag mooy dogalub yàlla boo xam ne manul te bàyyiwul gannaaw lu mu faye kooku bu demee génn àddina xare gi kooku moom bokkul ci ñuy wax waaw kooku bokku ci <laughs> mu ne ndax lan mu ne li am na ala sultaan ndax dafa war di nga xam ne mooy autorité bi ki jiite réew mi ak autorité yi publique yi fardan ñoom faratal an yu addi anhu dayna min mooy zakat yeeg sadaqaat yeeg yooyu loolu wal gharimiina yi moom da ciy duggaale ñi nga xam ne borom bi wax na bi ñuy joxe zakat yi ñi nga xam ne mooy ñi nga xam ne dañoo nekk euh, ay euh, bor moo leen topp waaw moo moo moo moo yenu seen kaw ñooñu dañoo bokk ci nga xam ne farata la ñu jël ci yooyu autorité yi soppato ak zakat yeeg yooyu ñu daal di leen fayal seen loolu wala boog sahmul gharimin waaw sahmul gharimin voilà mooy mu jël ci d'une façon général wala boog part bi nga xam ne mooy gharimin lañ doon wax léegi ci suratu tawba bi euh, innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqab wal gharimina mu ngi noonee mu ne awil fay wala yi nga xam ne mànga la moo xam ne dañ koo jële ci butin de guerre yi dam benn partie boo xamante ne nii dañ ko ci surtout li nga xamante ne moo doon dell ci yonent bay saa saa ak zawul qurba ak yi nga xamante dañ koo soxla bu ko defee ñooñu ñu jël ci yooyu daal di koy fayal waaw après bon mu ne wax nañ ne sax taral gi yeneen saa saa doon taral ci wàllu der det bor mooy laata ñuy ubbi euh, xare yi di ubbi yu mag yi di am waaye loolu waxoon nañ ci ci hadith Seydina Jaabir bi muy wax affaire Seydina Abu Qatada al-Harith ibn Rib'i bi muy wax ne waaja nga xamante ne yeneen saa salaam képp koo xamante ne nii dafa masoon a am bor euh, dafa masoon a génn àddina da doon laaj est-ce que daa am bor wala déet buñ nee ko waaw daa am bor mu ne jullee leen seen bokk buñ nee na amul bor mu jullee ko Seydina Abu Qatada radiyallahu anhu benn bés. Euh, am ku génn àddina yeneen saa laaj lool ñu ne ko ah daa am bor mu ne jullee leen seen bopp nee na ma ñeewantal ko ne leen saa salaam jullee ko dinaa ko fay yeneen saa salaam ne ko yaa ko wax yaa ko ràngoo mu ne ko waaw. yonent bi saa saam daal di koy jullee nee na fu ma masa dajeeg fii naa Jaabir radiyallahu anhu fu mu masa dajeeg Abu Qatada yonent saa saam di ko laaj ah Abu Qatada fay nga bor bi mu naan ko déedéet ba bés bi nga xam ne ci la dajeeg moom mu ne ko fay naa ko léegi mu ne ko al ana baradat wala barudat jildatu léegi ci la deram di door a sedda kon nag mu ngi noonee te tamit mooy seen ruux dañ koy eh, ajabi ndax bor loolu nag la imaamal kii di wax ne. alxaafis ibn Abdul Bar ne la ñooñu nag mooy façon bi ma la njëkk a wax mais ki nga xam ne amoon na yéenay fay waaye nag boroom bee dogal ne manul kooku moom taxul ñuy wax te loolu boo fàtte la ko waxoon nañ la ko waxoon nañu la ko que ne loolu moom lenn la ko wax waaw ah <laughs> euh, euh, te première ñi wax mooy ñi nga xam ne dañuy ut bor te amuñu fasuñu yéene fay. waaw ah, ah waaye man daal naa kii ne bi muy contracté bor bi kooku moom te la yéene woon que du fay wala mu teg ay pexe yoo xamante ne nii ngir am waaw loo xam ne sariya ci boppam moo ko tere bu doxale woon noonu jël ko ci ay pexe wala book sax mu daal di koy këf wala jël ci nangu ci force ah léegi lool day da xam nga loolu lépp ak tooñaan nga waaw waaw <laughs> <laughs> léegi ñooñu nag ñooñu noonu lañ ñooñ lañuy wax waaw kantaa ñi nga xamante ne nii ñoom dañoo nekk ñoo xamante ne nii euh, ñoom euh, manul woon a ñàkk wala léeg-léeg nit euh, dina te gisoon nañu ko ki nga xam ne day laaj ñu ne saa saa permettre laaj laaj ngir ñu jox la ba pare après ngir nga fayal koo xam ne boo ko fayalul bor bi lu garaaw mën na koo dal waaw mooy xamaala googee nit ki di yenu waaw kon loolu yu mel noonu ñooñu taxul ñuy wax waaw loolu taxul ñuy wax ah waaw kooku euh, euh, euh, loolu la quoi mooy yi nga xam ne daal nit ki da ko amee bor boo xamante ne nii jaarul yoon wala jaaroon na yoon waaye moom moo ci amoon yéene bu baaxul waaw bu yéene bu baaxul kooku foofu la problème bi nekk waaw kooku moom moom la yeneen saa salaam wax kanta loolu mooy bàkkaar looloo tax yeneen saa salaam tudde bor <laughs> ne <laughs> ne eh, eh, yow faru li shahidi kullu dhanbin illa day dañuy faral shahid bi bépp bàkkaar ba mu des bor léegi bor <laughs> ci cosaan du du du bàkkaar waaye yéene ba ca nit ki di ko contracté di dem di lebi kooku loolu moo koy def bon moo koy def bàkkaar waaw ah naa ko jël rek waaye saay yi ah anda saa ma ci jotee keroog la may gëj a gis wala boog keroog laa ko ci bëj ba mu ne man ak man la du jot dara waaw waaye ko rek waaw yow ah, xaalis bii nga xam ne moom la yor saa yi sama sama rek laa ci jël ah, yàlla joxu ko lu bari lii ngir mu téye ko ñun ñu ñàkk quoi wala yaazu billah xam nga lool bàkkaaru yu mel noonu kooku lay wax façon yu mel noonu la quoi <laughs> waaw ku mel noonu la de parce que li ko yàlla tere moom la def mu ngi dem yéene di jël alalu jàmbur parce que boroom bi borom li ma liman yashaa'u wa yaqdir mooy mooy yaatalal wërsëg ku ko soob di xompal ku ko soob yow léegi façon boobu ngay doxale ba daan naa fexe ne ko mu lebal ma waaye bu ma joxee dara laa ko dul jox lii du dara lu dul sama wàll ci alalam ji yow premièrement yaa ngi jañanteeg sa borom ci ay dogalam moom mi dogal defal kii mu yow nga ñëw di janganteeg moom mel ni da naan naan pourquoi mu jox ko man ma ñàkk wala iyaazu billah loolu bokk ci bakkaar yi gën a garaw waaw li gën garaaw waaw kooku kon fii mooy boroom bakkaar bi nga xam ne moom borom bor la waaye boroom boobu bakkaar la waaw kanta ki nga xamante ne nii euh, moom sawaay <laughs> da da ko ut ci yoon yu jaar yoon kooku taxul ñuy wax waaw kooku moom taxul ñuy wax voilà te loolu li koy wane mooy te waxoon naa la ko ci fële mooy hadith sayyidatu Maymuna euh, bint euh, al-Harith al-Hilaliya ummul mu'minin radiyallahu ta'ala anhu wa arda hadith bi al imaamu an-Nasa'i imaam Ahmad tamit solo na ko al imaam an-Nasa'i ak al imaam Ibn Majah al-Qazwini rahmatullah alayhi muy sayyidatu Maymuna euh, <laughs> Euh, daa nekkoon koo xamante ne nii kaana taddaa taddaanu daynan waaw waaw da doon nekk doon contracté ay det fa qaala laha ba'du ahliha lenn ci ay ñoom ne ko mais la taf'ali mais yow looy bul defati lii wa ankara dhalika alayha quoi après mu bañ lool daal li muy def quoi de ko yow sa dekk fi di wut leb nii rek loolu wóorul quoi qaalat mu ne bala ah kay inni sami'tu nabiyyi wa xalili sallallahu alayhi wa sallam yaqul ma min muslimin yaddaanu daynan ya'lamu allahu minhu annahu yuridu adaahu illa addaahu allahu anhu fi dunya allah gaa yi di ko ci xaw a daal dale may mun a looy def nii yow sa det yi ngay bu nee nii ngay bu ngay luy wóorul doo bàyyi ngay def mu ne déedéet lu tax ma koy bàyyi man ma dégg sama yonent bi sama xarit voilà lii mooy kuuf voilà yeneen saa salaam borom këram la moom la yeneen saa salaam mujjee génn eh, mujjee denc keroog bi mu demee fële eh, Makka <laughs> te waa Makka ne ko génnal fii soxlawu ñuy invité sa mariage par <laughs> mu marié ak moom dugg ci moom Sarif ta foofee ca Sarif ci buntu Makka fa la génn mujj boroom bi def fa la xabroom nekk ndax fa la mujj génn àdduna fa lañ ko denc yaay Maymunatu bintul Haaris al-Hilaaliya radiyallahu bàjjanu Seydina Xaalid ibn al-Walid tanta bokk tante Seydina Xaalid ibn walid ak Seydina Abdallah ibn Abbas ndax ñoom ñett ku nekk seen yaay ñoom ay fiir lañu woon ñoom ñëpp Haarisa leen juróom Maymuna ah, ak ki nga ne mooy lu baaba bu mag bi ak Lubaaba bu ndaw bi voilà radiyallahu anil jami' léegi euh, mu ne déedéet man ma dégg sama xa sama yonent bi sama xarit bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi sallam yaqulu ma min muslimin amul kenn ku ab jullit day daynan boo xam ne day contracté det waaw daa nekk koo xam ne di lépp ya'lamullahu yàlla xam minhu ci moom kene dëggu na kene waa jii di leb de annahu yuridu adaahu bëgg naa daal di fay bor bi illaa am na yéene gu rafet ke ne dina fay bu ko manee lu dul ne bu ko manul illa addaahu allahu an borom bi dina ko jàppale ba mu fay ko loolu nag mooy borom bi dina ko jox lu mu ko fay wala moom bu ko fayul borom bi mooy taxu kara ba place am daal di koy fayal soit moom bu ko deful am benn waaye defal yàlla bu jóge nee daal di ñëw ci dëjëm laaj ñu ne ah lii la am kenn ñëw rek chèque bu kenn xamul koo xam ne bëggul moom day daa bokk ci ña nga xam ne sabatun yuzilluhumullah ñu ngi ko doon fàttali keroog nga xam ne yaminam day saraxe ba ni nga xam ne nëbbu ko ba eh, ndejooram day saraxe ba ñoom yëgul li nga xam ne moom la ndejooram saraxe ku mel noonu borom mën na ko jaare ci lool walla yonent suñu borom yawmal qiyaam mu gërëm loo ña nga xam ne ñoom la yoreel voilà waaye ci àddina moom dina leen fay tamit loolu lu ama am solo la léegi kon hadith bii day wane ne kon képp koo xam ne am na yéene yi fay. kooku borom bi dina ko fayal fii ci àddina kon kii li mu def bu dee ku mel nii la après ñàkkul ku mel nii mu dem ci xare d'après ñu faat ko loolu kooku taxul ñuy wax kooku moom kenn manu la kii la imaam Ibn Abdul Bar wax ma ne la moom li muy wax fii la ko teg waaw waaw moo tax al léegi al imaam Ibn Maaja après da cee teg ci buntu boobu kitaabu sadaqaat lu ko ni baabu man iddaana nan wa huwa yanwi qadaa voilà buntu ki nga xam ne dafa contracté ab jet dafa leb waaye nag yéene fas yéene ne dina fay après hadith yi sayyidatu Maymuna bi mu teg ci hadith sayyidatu sayyidina Abdallah ibn Ja'far ñii ñëpp nekk ci waa ali bayt rasulillah mu Abdallah ibn Ja'far ibn Abi Talib ah, radiyallahu anil jami' eh, eh, eh, léegi moom mu ne qaala mu ne qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam inna allaha ma'a ad-daa'ini hatta yaqdiya dayna ma lam yakun fiihi ma fiimaa yakrah hmm? mu ne borom bi day ànd ak aji addaa in ki nga xamante ne nii mooy eh, di koy dimbali waaw waaw eh, ki nga xamante ne nii mooy ki ki ki leble moom lay wax ah maalam yakun fii ma yakrahu wallah fekk det bi nekkul ci lu yàlla bañaa ak lu mu tere ah waaye am ñu ne doy kii waxul kii kii leble de kii ñuy lebal la wax mooy ci contracté dette bi te loolu mooy li gën a niru ndax fi ko imaam Ibn Maaji indi euh, mooy borom bi du deñ di dimbali ki nga xam ne moom lañ lebal ki contracté dette bi ah, ah fekk leb bi mu leb nekkul ci lu yàlla xaraamal parce que <laughs> yow boo ñëwee di leb leb boo xam ne ngir euh, jënd euh, luye benn oto boo xam ne bu rafet la ngir dem ci sa benn coro boo xam ne mu nga Cees <laughs> yaa ngi dëkk Dakar ngir samedi bii moom euh, en plus lundi ba sawaay férié la ndaw soosu ayow fa mu dëkk ca Cees moom kiiw boppam la yor quoi këru boppam la moom kese ab villa la waaw te man rek la nopp ba dox <laughs> walla iyaazu billaah léegi ma jóge Dakar wala Koumpentoum Eh, léegi ma jóge ndakaaru daal di luye ci benn daal di eh, dem leb eh, cinquante mille wala cent mille wala trois cent mille ngir mën a luyoota boo xam ne dañ ma koy jox ci trois bés yi ma dem nag jaay fa loolu ak loolu di ko won ne man maay nàngam waaw après nekkal nekkal ko ci ci lu xaram xam nga xam nga loolu bor boobu daa baax <laughs> moo tax façon <laughs> yooyu li exemple kese la yaa fay <laughs> <laughs> mooy boroom bi day ànd ak ki contracté dette bi mooy di ko dimbali ba kera muy fay waaw borom bi maalam yakun fii maa yakrahullah fekk nekkul ci lu yàlla xaraamal ak lu mu bañaa <laughs> waaw kon nag euh, loolu la ko quoi euh, euh, kon loolu lu am am solo kanta nag ki nga xamante ne moom lay wax nii li koy wane kooku nag mooy borom bàkkaar bi li taxoon mu ne borom bi yufaru li shahidi kullu dhanbin illa dayn boobu nag mooy li nga xamante ne nii euh, mooy la imam al Abu Hurayra radiyallahu anhu daal di solo. al imaamul Buxaari rahimahullah indi na xadis boobu Seydina Abu Hurayra mu ne yonent way saa saa nee na man axada amwaala naas yuriidu adaaha adda Allahu anhu wa man axada wa man axada yuriidu itlaafaha atlafaha Allah voilà jeex na lii mooy affaire bi loolu mooy bor bi kon bor bi du bor yëpp voilà du bor yëpp mu ne képp yonent saa saa ne képp koo xam ne dafa jël alalu nit ñi mooy nan la ko jëlee da koo leb yuriidu waaye ba nga koy leb amoon na fas na yéene yéene bu baax que ne dina ko delloo que dina ko jooxee après bu jàppandee abdallah an kooku borom bi dina ko jooxe lool dina ko fayal. waaye wax nañ la ci yan procédure soit moom mu jàppandal ko lu mu fayee directement wala indirectement keneen wala kum xamul sax jékki ñëw euh, ne dem ci waa ji yëpp ne waa am na moom mu dem fay ko ba waa ji ne ko yow moom yoralatoo ma dara parce am na ku ma jox temps li ma yoreeloon mu ko kan la mu ne ko déet waxuma turam nag waaw moom daal nee na ma lii la man nag euh, xam naa ne du ma ne comme que yëgoo ko du ma ñëw di jaar sa kaw di la ko toppaat fay nañ waaw ndeke yàlla mooy def à travers ñooñu ak exemple yi ñu la jox mu ne képp kon koo xam ne dafa contracté dette ah am yéene fay ko yonent bay saa saam ne koog borom bi dina ko fayal waaye nag képp koo xam ne daa jël alalu nit ñi waaw waaye nag bëggul yu yuriidu itlaafa bëgg koo luubal mooy ah mooy yiñ doon wax sànq bàyyi da dof dof lii di sama alal sama xàq ci alalam ji kese laa jël bon waaye ñëw lépp wax ay kàcc mais ah waa man de ah alaaji waaw ah alaaji boo jàppul euh, sa sa waay dina dina dina fanaan kaso tay de ah alaaji woole ci sutura ne la ñu dem ngeen wéet néegam salon wam bu dugg foo xam ne ne soxna yi xaar rek mu ma ñëw waaw ak doom yi wéet ak yow nga ñëw wax ko wax lu amul waaw tey daal dama fee jot benn courrier falsifié benn courrier boo xam ne bind na ko sax créé ay tampon ak yëpp teg mais dañ koy saisir ne ko tay bu ko joxewul minuit des na ko jël si waaw ve mooy jour bi minuit bu jotee jour bi jeex na loolu lañ ko may gars yi dañ koy koy waaw ñaata la trois millions trois millions francs CFA loo xam ne ah alaaji yow rek laa yaakaar ginnaaw yàlla fu ne xool naa fa nu may def ak sama njaboot bi nan laay def ak ñoom ay way ak tamit nit ñi xale yi bu ñu laay wax soxna yi ak ak ak dëkk bi nangam alaaji yërëm la waaw damaa bëgg rek nga lebal ma trois millions yi waaw waaw xam nga ne maa ngi ci dara waaye mbir yi taay daa xaw a dëgër allah jiiram la dajale trois millions jox la mu jox la compte ba mu mat jox la ne la lii la nga ne waaw après nga génn bi nga bi nga ko wanee doq rek nga commencé matt waaw day mu deede dox bi mu doon dan <laughs> sama xaq laa jël waaye yow alal ji yëpp xoolal waaye ay millions lay tooge këram man ma nekk fi di sonn quoi <laughs> saay kii <laughs> dóor na loxo ci ëkk dara dootu ko jot ah yeneen saa sànni gis nga kooku façon yooyu képp nag koo xam ne daa jël alalu naas alalu nit ñi te amul yéene wama yuridu itlaafaha li mu bëgg moom luubal ko du leen ko delloo atlafahu Allah borom bi dina dina luubal di ba luubal dina yóbbu alal ji mooy bépp barke bu ci waroon am du ko ci am hatta lam ci bëggoon a def. ay brèche kese la ciy def mais la mu ko bëgg woon mat foog nekk trois millions yi dina ko lijjantil te kat problème un million kese la amoon mu laaj lu bari mais trois millions yooyu du ko jariñ sax ci un million la matoon un buy naaw di dem du xam lan la te ay problème am day dina bari sax ndax borom bi moo koy faye jëfam ju ñaaw yi nga xam ne loolu la yéene woon kon affaire bi lii la façon bu mujj bii nag loolu la yonent bi sallallahu alayhi wasallam di wax waaw Allahu akbar Ah, waaw lii mooy li nga xam ne moo gën a leeral mbir mi waaw waaw waaw ndax waa ji bàkkaar la yor yéenay bàkkaar la waaw <laughs> ba yéenay bàkkaar kon nag mu ngi noonee quoi ki nga xam ne kon moom lañuy ñuy bi nga xam ne dañ koy baña euh, faral ko bépp bàkkaar ba mu des bor mooy deuxième waa ji lii la te loolu al imaam uh, Ibn Maaja rahimahullah ci buntu biñ la wax léegi indiwaat na ci beneen xadis na ko noonu imaam Ahmad indi na ko muy xadisu Suhayb ibn Sinaan ah Ibn Malik ah rahimahullah muy Suhayb ar-Rumi <laughs> rahimahullah xaritu Seydina Omar <laughs> radiyallahu anhuma <laughs> muy Suhayb Suhaybul xayr lañ ko mu jële ci yonent way saa saa mu ne comme bii rek ayyuma rajulin tadayyana daynan wa huwa mujmi'un an la yuwaffiya iyaahu laqiya allahu saariqa <laughs> allahu akbar allahu akbar ah mu ne Suhayb ne radiyallahu anhu yonent way saa saa nee na ayyuma rajulin bépp góor boo xam ne tadayyana daynan boo xam dafa contracté ab dette dafa leb wa huwa ta moom mujmi'un mooy mu ngi fas yéene ci xolam bi la deej waaw daal bi dogu ci xolam mooy ki ma doon wax exemple bi ma jox waa ji rek ñëw naan allah ji boo kiiwul ah kaso sa waaye dinañ ko tëj alors que ci xol bi ba muy ñëw mu ngi fas yéene ne bés bu tegee alal loxoom ci alal ji dootu ko delloo yeneen may saa saam nag ne képp koo xam ne dafa contracté ab dette ba pare am yéene fas yéene daal bi dajal dajale ci xolam mooy yéene que ne allah yuwaffiyahu que ne kii bu ci xasee teg loxoom dara la ko du delloo iyaahu du ko delloo waajam ko waaja ko al laqiya allah kook dina dajeeg borom bi saariqat nekk koo xam ne tojamaan la borom bi da koy considérer ko ba sàcc kat waaw parce que lii xam nga sàcc <laughs> mooy da koy jox àttey sàcc mais bu dee sàcc li ñu xamee sàcc façon bii mooy ci sharia lii du sàcc mais da koy jox hukmu sàcc wala àtte sàcc waaw parce que sàcc il faut li ngay sàcc pour ñu ne lii dañ koo sàcc il faut mu nekk loo xam ne euh, mat na nisaab benn deuxièmement mu am xirs lu ñu denc parce que lu ñu teg ci mbedd mi dëkk boo xamante ne nii ah, fa ñuy summi lu ñu sol xam nga dee sut fa bàyyi lu ñu wékk <laughs> xam nga loolu wax expression boobu yaa ba yow zereer bi <laughs> ah mooy ki nga xamante ne euh, foo xamante ne nii gaa yi même nag boo boo dugalee sa néeg te tëjoo ko caabi sax gaa yi dugg fa sàcc yow léegi est ce que yaakaar nga ne foofu da ngay jël lu mbir boobu def ko ci mbedd mi sa buntu kër mais boo ko fa tegee yaa ko sarax bu boobaa kooku même buñ ko jàppee kenn du ne waa ji euh, attey sàcc dagg loxo kenn du ko côté mais dina am yeneen i daan nag voilà mais il faut mu am xirs loo xam dañ ko denc alors que kii mooy daa ñëw laaj waa ji eh, ne ko dama daa bëggoon nga lebal ma wax ay waxam waa ji lebal ko même bu ferul sax waaye jàpp ne moom du moom yéene woon na ne kooku yàlla da koy jox attey ku sàcc voilà wal iyaadu billah yawmal qiyaama waaw luubalkatu nitu alalu nit ñi loolu lu garaaw la kon loolu lu gawa gawa la man axada amwaal an-naas yuriidu atlafahu Allah loolu moom daal dinay nekk lu yéeme ah lu yéeme yéeme lu garaaw la waaw façon bor yii la ñuy wax ne nafsul mu'mini la yoneen saa saam doon wax mu'allaqatun bi daynihi hatta yuqda anhu waaw ne gis nga bakkanu way ngëm yàlla bi dañ koy tëj ci mu dugg àjjana lu ñu fayal ko ko loolu la voilà <laughs> waaw waaw mooy façon bi mais sinon bu dee ñee borom bi nee na maa koy fayal ki nga xam ne amoon na yéene bu baax que dina fay te sincère na borom ba xam na ko abdallahu an waaw kon nag loolu lu ama am solo la euh, wallahu taala alam léegi nga ne ma boo man xaara parce que quand même man lii lépp c'est baax mais <laughs> man j'ai une question la hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim waxu yonent bi sallallahu daa yaatu xaaral i fay wax nga dégg de billaahi waxati nga dégg ñu ne la mais ta nga ne ma imaam at-Tabarani dafa solo <coughs> euh, ci càlla boo xam ne góor ñi dëgër nañu jële ko ci Ibn Mas'ud radiyallahu anhu lu mu yëkkati ca pat yonent bi sallallahu mu ne yonent sallallahu nee na al-qatlu fi sabilillah yukaffiru zunuba kullaha illa al amaana wal amaanatu fi salaa wal amaanatu fi sawm wal amaanatu fi lhadiis wa ashaddu min daalika al wadaa' voilà léegi <laughs> yeneen ma attention eh, mais hadis la Sayyidina Ibn Mas'ud ne yonente bi saa saam nee na alqatlu fi sabilillah ak faat yoonu yàlla yukaffiru dhunuba kullaha waaw day far du bàyyi benn illa al amaana nag ba mu des nag li nga xam ne amaana al amaana mooy lan mooy ñi nga xamante ne nii kóolute la yoo xam ne diggante jaam bi day am yoo xam diggante jaam bi la ak diggante ñi nga xam ne ñooy ñan eh, ay eh, ay mbokki jaamam waaw te xadiis boobu al imaam Abu Nu'aym al Asbahani daal na koy solo léegi mu ne ba mu def illal amaana wal amaana te amaana goog fi salaa day am ci tulli parce que sa diggante ak sa borom la mooy gën a màgg yu mu teg yow jaam bi gàll la ko ngir nga war koo doxe te nga jëloon pacte alastu bi rabbukum nga ne woon balaa wal amaanatu fi sawm waaye amaana googu kóorute yoo nekk na tamit ci koor de koor gi mu la teg farataal la ko nga war koo taxawe waaw ba mu des yooyu wal amaanatu fil xadiis ak amaana de ci booy wax ak di wax lu jëm ci yàlla ak yonent bi saa saam ak booy wax ak nit waaw yooyu fa ashaddu zaalika al wadaa bi ci gën a tànn nag mooy ndénkaane yi nga xam ne diggante nit ñi la léegi nga ne waa mais lii nag koy yukaffiru dunuba kullaa alors que léegi daw dañu doon diggante yàlla ak euh, àqu aadama yi doomu aadama yi la euh, moom mooy illa day kanta yeneen yi euh, imaam yi ngi wax yëpp noonu lañ ko firé bon yeneen yi digganteem ak yàlla comme julli yi nga xam ne dese naa mat ak koor yeeg yooyu loolu da koy jéggale non ah hadis bii day mel ni nag leneen la wax ah ñu ne non affaire bi. léegi nan lay boolee xadiis rek ah. ñu ne la affaire bi sa parce que ren saa sam li mu wax daa leer inna rasul inna yughfaru lish-shahid kullu dhanbin illa dayn waaw dañuy baal shahid bi bépp bakkaar ba mu des bor te bakkaaru ñàkk julli ci waxtu wala ñàkk julli euh, respecté ko wala yenn yi nga xamante ni sàkku borom bi la yooyu ci ñi géggale alhamdulilah yooyu saa sam li wax dafa duggaale lool comme niñ la ko waxee ñu ne la premièrement lenn la ñoo xadiis Ibnu Mas'ud bi même bu dee rijaalu siqaat dëgg la waaye mbir mi mooy daa jokkaloowul parce que xadiis mooy wérul laa la bëgg a wax <laughs> xam nga lan la xam nga euh, ñu ne la xadiis bii de góor ñi ñu dëgër lañu rek doyul parce que mën nañu dëgër ñi fi nekk mais sauf que jokkaloowul waaw parce que bu dee daam koo xamante ni nii jotawul Ibnu Mas'ud moo ko nettali même bu dee wóor na mooy loolu am na façon rupture bu ci nekk bi nag loolu la mel. moo tax xadis bi laysa bi wéex voilà wérul <laughs> waaw bokk na ci xadis yi nga xam ne al Cheikh al Albani ci da'iful jaami' da ko tee boole ne xadis yi nii eh, wérul ah voilà kon xadis bu wérul bi kon manoo ñëw di ko eh, opposé ak bi nga xam lañ nekk nii ñaari xadis bu Seydina Abdallah ibn Amr ak Abu Qatada voilà radiyallahu anhuma anhum kon loolu Euh, euh, euh, lu leer la premièrement deuxièmement bu ñu leen ne waaw léegi nañu supposé parce que xam-xam noonu la waaw loolu rek loolu mooy tontu bi gën jub léegi nag bu ñu wàccee ba ne waaw léegi nañ jàpp ne wér na waaw dañ naan kon loolu mooy rek ku ñu rey noonu ci yoonu yàlla nga dem ñu rey la moo xam waa ji loolu nag rey bi lan la mooy mooy yi nga xamante ne hadith Ibn Mas'ud bii ñu wax mu ne yàlla anhu yonent sallallahu alayhi wasallam nee na. alqatlu fi sabilillah yukaffiru dunuba kullaha faat ci yoonu yàlla day far bàkkaar yëpp illa al amaana wal amaanatu fi lsolaa wal amaanatu fi lsaw wal amaanatu fi lhadith fa ashaddu wala wa ashaddu euh, min zalika alwadai hadith boobu wala ñu ne loolu mooy képp koo xam ne da ngaa dem ci lu ñu joyal ci xare ñu faat la mais sukk faatewuñ la comme li mu wax ci hadith sayna Abu Qatada bi radiyallahu anhu mooy waa ji dem na bon amaana da doon daw ñu faat ko voilà mooy ñëw na ñu faat ko waaye bon niñ ko faate c'était pas glorieux mais daa ci toolu xare bi lañ ko faate mu ne walla naa kooku waaye nag kanta li nga xamante ne nii xanaa kooku léegi sauf que hadis euh, bi ñu yor nag bu hadis sayna Abu Qatada bi Abdullah ibn Amr bi loolu que ne day loolu bu boobaa kon dañ naan ku mel noonu dina ko faral bàkkaaram yi ba mu def amaana yi nga xam ne ci julli ci koor ak yooyu waaw bi ci gën a tar nag mooy yi nga xam ne ndénkaane yim am digganteem ak ay doomu aadamam loolu benn façon tontu la wala ñu ne léegi mooy walla léegi loolu mooy ci ku ñu rey d'une façon général waaye hadith yi ñu yor nii ci bunt bi mooy day tënk loolu nag nekk sauf que ñooñu du ñëpp ki nga xam ne nag dafa muñ saabirun dafa muñ muhtasibun daal di yaakaar muñum googu di ci yaakaar ngën a mu yàlla pay yàlla muqbilun dëgmal ca noon ya ghayru biir wanewul ginnaaw kooku moom léegi far yeew yeneen yooyu yëpp hadis Ibn Mas'ud bi di wax ba mu des ak day na muy bor ta bor boobu wax nañ la léegi ne la mooy bor bi nga xam ne waa ji da ko contracté te amul woon yéene fay ko wala ci lu xaraam wala loo xam ne neexul yàlla sinon bu dee ne da koo contracté woon ngir am yéene fay ko abdallahu an borom bi moo koy fayal kon wallahu taala alam sinon liñ la njëkk a wax mooy hadis boobu de toute façon wérul feerul poids li nga xam ne mooy mënula opposé hadis yi ñu nekk deuxième tontu bi ñu la wax nag mooy tontu bi ñu la wax nii waaye loolu euh, euh, euh, à vrai dire mooy xadiis boobu lay sa bi wér waaye boo ñëwee ba wàcc nag que ne bon nañ supposé ne wér ne wala ñu nangu ko mooy tontu biñ la wax léegi wallahu ta'ala aalam kon côté bii nii mooy li nga xam ne moom lañ taxawul woon ci bi ñuy gis xadiis bi bu ibn bu abu qatada bi al harith ibn rubi'i al ansari radiyallahu ta'ala anhu wa arda léegi nag kon dañuy yem nii pour tey insha allahu taala kon gis nañ ñaari xadis bi mujjee gis mooy xadisu trois cent euh, mille trois cent treize bu Seydina Mawlana Abu Qatada al-Harith ibn Rib'i al-Ansari radiyallahu anhu wa ardaahu annaa bihi wa ja'ala aaliya al-firdawsi maskanahu wa ma'waahu wallaahu ta'aalaa a'lam wa sallallaahu wa sallama alaa nabiyyinaa Muhammadin wa alaa